bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala almabuusi rahmatan lilaalamin nabiyina mohammadin alamin wa ala aalihi wa sahbihi wattaabiciin wa man ihtada bihadihim ila yawmi ddiini amma bacd fa yaquulu alimamu xujjatu lislaam abu zakariya yaxya bnu sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi al-baabi as-saabi'i wal-xamsiin ba'da al-mi'a waan abdillahi bni abi awfa radiyallahu anhuma annahu kabbara ala janazati ibnatin lahu arba'a takbirat faqaama ba'da arrabi'ati kaqadri ma bayna attakbiratayni yastaghfiru laha wa yad'u thumma qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasna'u hakadha wa fi riwaaya kabbara arba'an famakatha saa'atan hattaa dhanannaa annahu sayukabbiru khamsan thumma sallama an yamiinihi wa an shimaalihi falammaa insarafa qulnaa lahu maa haadhaa faqaala inni laa aziidukum ala maa ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yasna' aw qaala hakadaa sana'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahu al-haakim rahimahullahu wa qaala hadiisun sahiih kon al imaamu al-haafizu an-nawawi muy jeexal sunu garab gi. suñu buntu bi ak xadis bi nga xam ne mooy xadis numéro neuf cent quarante ci buntu bi nekk di wax baabu ma yuqra'u fi salaati ala al janaza buntu bi wax ci li nga xam ne moom la ñuy jàng ci li nga xam ne mooy new néew xadis bi nga xam ne moom lañ mujjee woon a gis moo doon xadis neuf cent trente mu ne woon waan waasilata ibn al asqa'i radiyallahu anhu annahu qaala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala rajulin min almuslimin walillahi alhamdu walminna tey comme niñ ko dige woon ñu war a gis xadis bu mujj mooy xadis neuf cent quarante mu ne waan abdillahi bini abi awfa radiyallahu anhuma mu ngi jële saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Abdallah di doomi ku ñuy wax ibn di doomi Abi Awfa ah, moom ak baay bi ay saxaaba la ñu woon ah ñoom ngay dégg yeneen saa salaam bañ indee seen zakat joxe yeneen saa salaam ñaanal leen allahumma salli ali abi awfa <laughs> waaw <laughs> voilà ñaanal leen loole le allah <laughs> radiyallahu anhuma annahu moom abdallah doom ji mooy doomu Abu Awfa radiyallahu anhu annahu kabbara ala janaza dafa doon jullee ñëw salli kabbar waaw nañ lay kabar kese la amul ruku ak sujud ibnatin lahu doomam ju jigéen bu génnoon dina mu ko doon jullee nit ñi nekk ca gannaawam mu daal di kabbar arbaa takbiraat ñeenti kabar comme ni nga xam ne mooy li ëpp li nga xam ne finalement daanaka boroom xam-xam yi moom lañu ñu saxal waaye sinon cinq ak yeneen yi amoon na comme niñ ko fi waxe woon waaw ne yooyu amoon na voilà te mais après daa fe nag léegi daanaka ñëpp kat yi ci liñ mujj dëppoo moo tax yenn boroom xam-xam yi naan inaqada al ijma'u que ne le consensus communautaire des savants dafa fasu ci loolu ginnaaw bi waaye loolu ta saxaaba yi amoon na Euh, yoo xam ne yu wute la woon comme yu hadith Seydina Zayd ibn Arqam ak ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ainsi de suite radiyallahu anil jami' ak Seydina Anas ibn Malik ni ñu ci tuddoon radiyallahu anhum kon mu daal di euh, takbir ci moom ñeenti takbiraat ñeenti rakka ñeenti kabbaar fa qaama ba'da rabi'a bi mu defee kabbaar bu mujj bi nag bu ñeenteel bi mu taxaw nit ñi foog ne day sëlmal mu taxaw continuer waxul asalaamaaleykum ka nag ma bayna takbiratayni loo xam ne day keemook hmm? euh, loo xamante ne day tollook ñaari boo boolee ñaari kabaar yu yi mujjee def way kon mooy moo gën a gudd ñaar yooyu <laughs> da boole ñaar yooyu ngir maanaam lu tollu ñaari yi mujjee yi mooy trois beeg quatre euh, euh, trois deux beeg trois bi lu toll noonu hein kabbaaru ñeenteel bii moom li mu ci yàgge da ci yàgg lool tolloog ñaari kabbaar yi ko jiitu lu mu doon def la laha doon ko ñaanal jéggal lii dañ ci xame ne yii da doon wax ci kaw parce que sinon nan lañ mën a xamee ne loolu la doon wax te ñoom affaire bi da leen a jaaxal comme ni ko riwaay yi di leerale moo ñoom foogoon nañ ne bu defee ñeenteel bi rek danaan asalaamaaleykum <laughs> waaye mu yàgg ci nag yastaghfiru laha di ñaanal jéggal doomam ji jigéen ji gaañu wa yad'u di ñaan borom bi tabaaraka wa taala summa qaala ginnaaw gi mu ne kaana mooy bi mu sëlmalee bien sûr du daa def lool après ci biir woon mu ne muy wax mu ne kaana wax na te dinañ gis riwaaya al imaam euh, fii euh, imaam al bayhaqi moo ko solo lii nii côté bii ñu nekk ci as sunanul kubra xam nga imaam an-Nawawi ci su dana rawaahu al haakimu dana ki nga xam ne moo solo mooy al-Hakim di Abu Abdillah an-Naysaburi Hakim de imam al de Nisabur ah Nisapur muy Naysa Naysabur moom mooy eh, eh, côté bii nii imam rahimahullahu taala moom la ne moo ko solo waaye dinañ gis ne côté bi mu njëkk indi imaam al-Bayhaqi rahimahullah te imaam Ibn Maaja am na lu mu ci indi imaam an-Nawawi tudd ko mais bu ñuy def taxriij bi ak imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal en général ñooñu bu ñu solo woon dara ñoom la doon tudd bu ciy dolli dolli ci ñoom al-Haakim yi waaye bii al-Haakim gese la tudd waaye al-Bayhaqi ci as-Sunan kubra solo na ko al imaam Ahmad ci lu jiitu ragal imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah ala al-jami' kon bi nga xamante ne kon muy ñaanal njéggal doomam jigéen joojale ci taxawaayu ñeenteel bi ñeenteelu kabaar bi bu gudd di ñaan summa qaala mu ne ginnaaw gi mu ne leen im selmene kaana nekkoon na rasulullah Abdullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam da doon def lii ngeen gis moom laa def mu ne wa fii am na lu ñu solo xadiis bi ba léegi lal la wax foofu moom naa euh, ki aji nettal dana kabbara arbaa waaw dafa kabbar ñeenti kabbar fa kasa saa mu toogub diir ci ñeenteelu kabbar ba ñu foogoon day sëlmal hatta zananna annahu xam xamsa ba ñu jàpp ne bon kon de daa mel ni day jàll rek jàpp jàll ci ñeente ci ci juróomeelu kabbar bi ndax waxoon nañ la jamono yu am na saxaaba yi ñoo xam ne ak seen taali yi ñoo xam ne loolu lañ jàppoon voilà léegi mooy que man mën na ëpp ñeent kon ñu jàpp ne ah xam naa day dell ci day jàll ci juróomeelu kabaar summa ginnaaw gi nag sallama rek mu sëlmal ci ñeenteel bi an yaminihi wa an shimalihi sëlmal càmmoñam ak ndejooram loolu taxawoon nañ ci li ci imaamu Nawawi waxoon dañuy tàmbali est bokk na ci euh, ñaata yoon ngay sëlmal est ce que dañuy yëkkati loxo ñaata saa boo ne Allahu akbar yooyu taxawoon nañ ci ak sëlmal yi ñaata la yooyu yëpp taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna hmm? summa kon sallama mu sëlmal ginnaaw gi an yaminihi ci ndajooram waan shimali ak càmmoñam fala man sarafa bi mu paree moom sayna abdallah ibn abi awfa qulna lahu aji nettali hadis bi ni waaw ñu ne ko ma hada mais lii lan la <laughs> mooy kon ñoom mii ñu ko woon te yàgg dañoo nekk saxaaba waaw kon loolu rek fii yëpp da ngay gis ne lii xilaaf kon masala xilaaf ya lay doon kon <laughs> waaw mooy ñaan ñaan ci ñetteelu ñeenteelu kabaar bi est ce que lu ñu yoonal la wala déet voilà ñu ne ko ma hada lii la qaala mu ne leen inni man de la azidukum yokkuma leen te duma leen yokku ala ay ra'aytu ci kaw li nga xam ne moom laa gis man rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi doon def lii nii defuma lu dul li ma xam ne moom laa gis leen sallallahu def mooy kon lii mu def dane ci leen sallallahu la ko jële aw qaala wala mu ne hakaza nake nii sanaa la jëfe woon rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam loolu rawaahu solo na ko alxaakimu daal imaam alxaakim an-Naysaburi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la saxiixun bu la kon mu ngi noonu voilà léegi kon lii mooy xadiis bi léegi nag mu des nañ ñëw nañu ñëw. est moom dongo ko solo loolu mooy première laaj dañ naan la hadis bii hadis bii wax nañ la sànq ne la al imaam al Bayhaqi rahimahullah solo na ko waaye di jiitoon al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko ci musnad bi voilà solo na ko bon. imaam Abu Dawud at-Tayaalisi it solo na ko ci Musnad comme que dañoo tudd fii imaam An-Nawawi kat moo ñu dugal ci ñoo xam ne loolu mooy imaam al ñeneen ñëpp moom lañ ëpp lum ci cité waaw bu yàggul rek gis nañ ko fi ta gisoon nañ ko fi tamit waaye bon comme que buñ duggee ci yu ñooñu dañuy tuddaale ñeneen ñoo xam ne bokk ñoom ñi ñu faral di gis imaam Ahmad imaam al-Bukhari imaam imaam Malik d'abord imaamu Malik imaam Ahmad imaam Ash-Shafi'i euh, imaam euh, al-Bukhari Muslim imaam Abu Dawuda imaam at-Tirmidhi imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim des fois ñu dugal ci imaam ñu boole ci boroom euh, ki nga xam ne mooy sëriñ imaam Muslim bi euh, as-Samarqandi muy kii <clears throat> ad-Daarimi imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhi kon mais comme que fii daa tudd ñi moo tax ñuy tudd boo demee ci musnadu Abu Dawud at-Tayalisi na ko noon al-Humaydi indi na ko ci musnadam boo demee Abu Bakr al-Bazzar rahmatullah alayhi indi na ko al imaam Abdur Razzaq borom Musannaf indi na ko ñoom al imaam ah Abu Bakr ibn Abi Shayba moom tamit boo demee ci Musannaf ah, moom Abdur Razzaq as-San'ani dafa am Musannaf ah, al imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba am Musannaf imaam at-Tabarani indi na ko ci al-Awsat waaye indi na ko tamit as-Saghir yooyu yëpp boo demee di nga ko fa fekk kon nag mu ngi noonu ah, léegi comme que al-Hakim la tudd waaye. nañ xool alxaakim nan la ko après ñu ñëw ci imaamul Bayhaqi ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Haakim Abu Abdillah an-Naysaabuuri mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz ad'iyatu salaatil janaaza voilà foofu fa la indi lii al imaamu al Haakim an-Naysaabuuri an-Naysaabuuri hmm? imaamul Haakim nag. rahmatullah alayhi da ko indi ci ñaari bërëb boo demee hadis treize trente quatre ak mooy euh, bon euh, mille trois cent trente quatre ak mille quatre cent seize yooyu yëpp indi na fa li nga xam ne mooy hadis bi léegi treize trente quatre ci kitaabul janaa'iz adiyatu salaatil janaaza foofu al imaam al haakim abu abdillah mun haddathanaa ali ibn Khamshad al-Adl mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Ali ibn Hamshaz al-Adl di Ali ibn Hamshaz Muhammad ibn Sakhtawayh ibn Nasr al-Hafiz Abu al-Hasan an-Naysaburi al-Hafiz rahimahullah qala mu ne haddathana Muhammad ibn Manda mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibnu Manda di Muhammad ibnu Manda ibnu Abil Haytham Mansour Abu Ja'far al-Asbahani al-Hashimi mawlaahum nga xam ne rëy la ne woon rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Bakr ibnu Bakkar mu nekk ñu nettali mooy Bakr ibnu Bakkar di Bakr ibnu Bakkar Abu Amr al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mu ne wa akhbarani te xabaare na Abdurrahman ibnu al-Hasan hmm? al-Qaadi mu ne tax xabaare na ma Abdurrahman ibn al-Hasan al-Qaadi di Abdurrahman ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abdul Malik Abul Qaasim ah, al-Asadiyu al-Hamdaaniyu al-Qaadi génn àddina deux cent soixante-dix rahmatullahi alayhi kon moom mu ne haddasanaa Ibrahim ibn al-Husayn di Ibrahim ibn al-Husayn ibn Ali ibn Mihraan Abu Ishaq al-Hafiz rahimahullah al-Hamdaniyu al-Kisaa'iyu rahmatullahi alayhi léegi moom ci boppam moo ne haddathana Adam ibn Abi Iyas mu jël ko ci Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman ibn Muhammad Abul Hasan al-Asqalaniyu al-Khurasaniyu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala moom mu ne wa haddathana tanettal Ahmad ibn Ja'far eh? muy Ahmad ibn Ja'far al-Qati'iyu Hmm? mooy dafa reprendre ci kaw waaw sinon <laughs> mooy Aadam ibn Abi Iyas Aadam ibn Abi Iyas moom euh, deux cent vingt la génn àddina euh, euh, léegi mu ne waat kon mu ne wa na Ahmad ibn Ja'far muy Ahmad ibn Ja'far al-Qati'i muy Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan ibn Malik ibn Shabib Abu Bakr al-Qati' al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mu ne xaaral mu ne Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal voilà muy mu jël ko ci Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal muy eh, Ahmad imaam Ahmad mel na ngiroo uji nekk jiitu ngiru Hanbali yi muy Abdallah doomam ji ne moo moo def ziyaadaat yi ngeen def ci musnadu baayam muy Abdallah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Hafiz moom comme baayam Abu Abdirrahman ash-Shaybani al-Baghdadi al-Khurasani al-Marwazi rahimahullahu ta'ala mu ne haddathani abi xam nga wax naa ne imaam Ahmad solo na ko dinañ ñëw bu ci tàllaleem après mu ne ne tenen abi mooy tàllaleem bii la muy abi muy mu muy Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal mi nga xam ne moom ku ko fi laaj dama lay jëlale ma lay jàllale ci ci fenêtre bi mooy li nga xam ne mooy. <laughs> jiitu ñoo ñooy daal ñoo xam ne moom nekk fi naan ñoo moom lool ci boppam lool crime de lèse magistère moom moo ko raw sax <laughs> eh waaye <laughs> imam ahmad nen moom moo ko nettali doom ji rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana muhammad ibn ja'far mu ne kuy nettali abu abdillah al-hafiz rahimahullahu ta'ala léegi moom moo ne qaalu ñoom ñépp Hmm? mooy parce que moo taxoon maanaam la xadiis yi ci kaw boo gisee waxaddasana yi bu ne lay waxaddasana mooy Aadama ibn Abi Iyaas téyil foofu la ak Shu'ba mi voilà non non ak am Muhammad ibn Ja'far maanaam Muhammad ibn Ja'far hmm? ak ki nga xamante ne nii mooy Aadama ibn Abi Iyaas rahimahullah hein léegi euh, léegi nag mu ne xaalu nee nañu Euh, ak kële euh, Bakr ibn Bakkar voilà euh, haddathana Shu'ba ñu nekk leen nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ah, ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin al-Ibrahim al-Hajari mu jëloo ko ci ku ñu naan Ibrahim al-Hajari di Ibrahim ibn Muslim Abu Ishaq al-Abdi al-Kufi al-Hajari moom mii nag. ci la wax ji nekk parce que ku mel ni imaam Sufyaan imaam Sufyaan mel na dana kii dëgëru la ah. non non al-Hajari mi fan la ci fan la kii la non kii kii sawaay sawaay sawaay al-Hajari si kii dëgëru waaw waaw moom da koo da da koo daañu fal quoi mooy Sufyaan ibn Uyayna dafa jàpp ne al-Hajari dëgërul. waaw kon eh, loolu daal at-Tirmidhi ne yudaafu fi al-hadith moom mii dañ koy dayifal ci hadith de hein kon nag eh, bon moo tax am na ñoo xam ne eh, Ibrahim al-Harbi dane moom fiihi daaf moom am na ak ak ak faiblesse goo xamante ne moo nekk ci moom de waaw waaw <laughs> kon loolu la quoi moo tax daal eh, moo tax kii ne eh, Abdallah ibn Muhammad mu ne kaana ibn Uyayna yudaa'ifu yu ibn wax eh, kii dëgëru la waaw non kii moom ah <laughs> moo tax imaamul Buxaari mu ne mu ne Abdallah ibn Muhammad nee na kaana Sufyaan ibn yu yudaa'ifu Ibraahiim ibn Muslim al-Hajari mu ne ah. Abdallah ibn Muhammad nee na Sufyaan ibn Uyayna de da fal ne kii dëgërul ah Ibrahima ibn Muslim al waaw waaw <laughs> moo tax al imaam al-Haafiz ibn mu ne kii daal xadiisam am na ak faiblesse ak ak ak nooy lu ci nekk waaw fiihi liin waaw moom ay xadiisam moom am na genn nooy gaal goo xamante ne nii moo ci nekk quoi waaw moom al mi moo tax xadiis bii nii ñi koy jam eh, ci moom mii lañuy ñuy jaar waaw waaw ba pare day rafaa mawqufaat day jël ay mawquf yoo xam ne ci hadith yi ci saxaaba yi la yem moom mu yëkkati ko ba ci kaw ba ci yeneen saa salaam moo tax dahabi moom ci al-Kaashif dana da'if moom kii ga Abu Ahmad al mooy sëriñu al bi solo hadith bi di al Abu Abdillah sëriñam Abu Ahmad moom dane laysa bil qawi indahum moom dëgërul fa ñooma ah. an-Nasaa'i rahimahullah ne da'if la munkarul xadis ci beneen mu ne kii munkarul xadis la allahu akbar waaw waaw imaam Ahmad tamit da ko doon da'ifal ne moom mii wéru na Abu Zur'a ar-Razi men mu màgg mi mais imaam Ahmad ne woon doomam ji jële xadis bi ci moom di Abdallah ne ko man ne ko yaa yab yab bi gis nga Abu Zur'a ar-Razi bu fi ñëwee man moom ci ci farata yi kese laa yem ci jàkka ji bu may julli farata yi <laughs> di di di moom <laughs> te moom la doon wax ne. doon wax doomam ji am na ñoo xamante ne ñeent ngi ñeent ñu ngi nii ñoo xamante ne nii ñoom duma leen fàtte mukk ci ñaan bu ma ci ci ci fajar yi quoi mooy jamono yi gën a yaakaarlu wala jël ci ñaan ñii duma leen fàtte waaw dama leen di ñaanal saa su ne imaam Ahmad nen liñ doon wax sànq jiitu ngiiru Hanbali yi mu ne ñeenti ñii mu ne ay waajuram imaamu Shafi'i ak imaam bii nga xam ne Abu Zur'a ar-Razi wax nañ la ko fan yële <laughs> nga xam ne Abu Zur'a Dimashqi lañ ko tudde woon ba Abu Zur'a Dimashqi naan <laughs> ba dajeeg moom nag bu may fàttali affaire boobu ko quoi naan yow yow yow lañ ma tudde <laughs> yow yow mii lañ di ko nettali nettali ba ba ñëwee Sham gaa yi gis mu nekk jeune brillant lool waaw gars yi na ko yow dañu lay tuddee suñu waa ji nga xam ne yu ponkal la fii kon Abu Zur'a lañu ne <laughs> kii Abu Zur'a ar-Razi comme que ray fële ca Orient ñii nag nekk Dema Damas <laughs> ak Dimashqi kon Abu Zur'a boobu mu ne kii da'if la waaw. kon daal affaire bi imaamul Bukhari jëlee nañ ci moom mu ne munkarul hadith la kon al-Hajarimi moom moom kon da gis ne kon tàlle bi moo tax ñi nga xam ne dañoo daayifal affaire bii boo ñëwee ci biir masala yi est ce que ndax lew di ñaan julli ba pare ca ca booy bu ñuy jullee néew ñeenteelu kàbbaar ba hmm? ñu war faa nekk di nu mu di ñaan est ce lu ñu war a def la ah loolu bokk na li tax ñi ko dàq dañ ne yéen ñii sukkandikoo ci xadiis bi xadiis bi ngeen sukkandikoo dara ci dëgëru parce que al-Hajari yi da'ifun inda ñu bari ci boroom xam-xamu hadith yi kon euh, euh, euh, kon Shu'ba moo ko jëlee ci Ibrahim al-Hajari rahmatullah alayhima ah, kon gis nañ ko muy Ibrahim hmm, ibn Muslim al-Hajari Abu Ishaq as-Suwa'i <coughs> al-Kufi rahimahullahu ta'ala moo an ah, Abdullah ibn Abi Awfa moom ci boppam moo ne moo jëlee ci Abdallah ibn abi awfa abdallah ibn abi awfa al-aslami muy abdallah ibn abi awfa alqama ibn xaalid ibn al-haaris ibn abi usayd ibn rifaa ibn saalaba ibn hawaazin ibn aslam rahimahullah ñii ne kunyaam moo doon abu ibrahim ñii ne abu muhammad ñii ne abu muawiya al-aslami al-kuufi wax nañ la ne moom baayam tamit saxaaba la woon ah. faut pas l'oublier waaw te moom fekk woon na ñi nga xam ne ñoo jaayante ci taxta shajara am na ci boroom xam-xam yi ñu ne moom moo mujjee génn àddina fi nga xam ne mooy kuufa waaw mooy ki mujjee saxaaba yi yeneen tubaab saa saa ne woon kuufa mooy ki fa mujjee génn àddina voilà bu dee basara moom euh, sayyidina al euh, imaamu anas ibnu malik ibn nadr ibn Damdam rahmatullahi ala al-jamii kon Abdallah ibn Abi Awfa hmm, radiyallahu ta'ala anhuma sahibi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon Abdallah ibn Abi Awfa kon al-Hajari mu jële kon mu ne an Abdallah ibn Abi Awfa qaala tuufiyat bintun gis nga nii ni mu ko waxe tuufiyat génn na àddina bintun lahu benn doomam ju jigéen fa tabi'aha ala baghlatin yamshi xalfal jinaaza mu topp ko yéegoon ci benn berkelle mule doon dox mu ngi woon ci ginnaaw néew bi nekk ci kanam loolu taxawoon nañ ci bi ñuy gis euh, hadis bu am solo boobu xaqul euh, muslimi ala al muslim taxawoon nañ ci est-ce que mais janaasa dañoo war a taxaw euh, ñi koy topp dañoo war a nekk ci ginnaaw wala nekk ci kanam wala nekk ci wet yi loolu lépp taxawoon nañ ci dellul foofu Euh, diggante waxu xanafiya yeeg waa jumhur ak euh, yeneen wax yi amoon dellul foofu insha allahu taala rajahu tastafid dellu fa nga daal di jëriñoo kon mu ne mu ngi toppoon ala baghlatin yamshi mu ngi doon topp janaasa yi yéegoon ci benn berkele newoon ci gannaaw xalfal janaasa ci ginnaawam wa nisaa'un amay jigéen yoo xam ne yar siina xaar eh, ñu ngay jooy di wax ay yu baaxam waaw ndaw si génn àddina fa qaala mu ne yar siina aw laa yar siin mooy wax leen ay mbaaxam di ko di jooy wala ngeen ñàkk koo def fa inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam naha anil marasi yeneen saa salaam kat tere ne lii ah, mooy en fait loolu à vrai dire pour gàttal quoi dafa am loo xamante ne moom lañ ci tere xam nga marsiya du rek ci wàllu way ñii def ay poème nga xam ne dañuy génn day génn àddina ñuy wax ay mbaaxam di ko di di na mbir mi nekk loo xam ne tiisu leen dal ñu koy wax bu dee loolu la te amul benn exagération comme ni ñu ko gise woon loolu dara yeneen saa salaam doon jooy doomam ji loolu dara newu ci. waaw wax ay mbaaxam ak tamit nga xamante ne nii duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko setal waaye li ñu xam lañuy wax wax ci moom bañ di loolu bu dee loolu la lool kenn terewu ko waaw ba pare wane li nga xamante ne nii daal delloo lif ci borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo ko dogal waaye bu dee ne martiya la goo xam ne waa gi dañuy wax di exagérer di wax loo xam ne amul ay way ka doon dundal waay waay jën ya ca jën ya ca ndox ma te doon dundal picc ya ca ya ya ca air ba dem na nangam ak nangam ba pare yooyu moom ay affaire la yoo xamante ne nii eh, boole ci yooyu yooyu dañ koy tere parce que yaa ngi exagération yàlla tere na ngay kàcc li gën bon nag bi nga xam ne moom daa xaraam ci xam buyu dafa xaraam mooy di wax loo xam ne amul mais bi gën a garaaw mooy nga mel ni yow li yàlla dogal yàlla warul woon a dogal warul a faat ku mel nii lu tax muy faat ku mel nii ba pare di de loolu moom dafa xaram parce que yaa ngi interférer dogalu yàlla nga naan lu tax yàlla def voilà ci gàttal marché ya <laughs> loolu la mooy daal mooy mbir mi kon moo tax mu ne ngeen marché ngeen jooy ko tudd ay ay ay ay mbaaxam wala ngeen ñàkk koo def yoneen saa sam doon tere yi mooy lim ci tere mooy li nga xamante ne yii ma la wax exagération ak wax lu amul lool moom da ko doon tere waaw mu ne wal tufdi ihdakunna min abaratiha ma shaat waaye mu ne waaye na sotti ku nekk ci yéen ci jigéen ñii di jooy sama doom jigéen ji lu ci ay rongoñam lu mu man rek lu mu ci am lu ko soob waaw mooy jooy kenn terewu ko moo tax yeneen saa saa waxoon nga Seydina Abdurrahman ibn Awf innaha rahma rongoñ yi ngay gis muy tuuru sama bët yi ndax sama doom ji génn àddina yërmande la waaw léegi summa ginnaaw gi salla alayha sayyidina Abdallah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu maa jullee doom ji fa kabbara alayha arba'a mu daldi alhamdulillah kabbar ci moom ñeenti kabbar summa qaama ba'da ar-rabi'a nag bi nga xamante ne nii mooy ñeenteelu kabbar bi bim kabbaare qadra ma bayna takbiratayni lu tolloog ñaari takbir yi mu njëkkoon a def yi ko jiitu woon yastaghfiru laha di ko ñaanal jéggal wa yad'u ñaan wa qaala ginnaaw gi mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne neen saa de mi xam ne yàlla julli ci ay ñoñam ak sahaaba ci ay ñoñam da doon jëf yasna'u da doon jëf hakaza comme lii mu ne imaam al-Haakim mu ne haaza hadiisun sahiih wa lam yuxarrijah wa Ibraahiim ibn Muslim al-Hajari lam yunqam alayhi bi hujja voilà lii mu ne haaza lii hadiisun hadiis la sahiihun bu wér wa lam yuxarrijah waaye imaamul Buxaari imaam Muslim soloowuñu ko wa Ibraahiim ibn Muslim kanta ima Ibrahim ibn Muslim al-Hajari parce que xam na wax ji ci nekk ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko dugg ak ñi nga xam dañ koo daañu fal mu ne lam xam alayhi bi xujja moom demewuñ ko te dalewuñ ko ci loo xam ne lu ñu mën a palpable la du mooy daa bëgg a wax ne bon ñi ko daan yi fal bon seenuk liñ ko daan yi fal dese naa dëgg mais <laughs> bo loolu al imaam al xaakim moom loolu point de vue am la dëgg la <laughs> moom daa jàpp ne lool la waaye hein yow bu dee ñiñ la fi tuddal imaamu ñoom imaamu Ahmad ñoom imaam ar-Razi ñoom imaam al-Bukhari hein ñoom imaam euh, Shoki nu mu tudd euh, Sufyan saway imaam az-Zahabi bon lool c'était imaam Ahmad sëriñam ci boppam Abu Ahmad al-Hakim hein saway loolu <laughs> ñoo ñëpp jàpp ne waa ji wérul euh, loolu ne ñooñu seen wax teguwul bi xujja day xaw a jafe Eh? Eh? loolu day xaw a jafe quoi <laughs> ak ñeneen ak ñeneen ah <laughs> Ibn al moom dana laysa bi kii moom du dara moom ah <laughs> Abu Fath al-Azdi mu ne huwa saduq ah waaw waaye nag yëkk walakinahu rifa'ul kathirul wa daa nekk koo xam ne moom. sawaay mooy li doon naan yar faw day yëkkati affaire yi rek xaalis yi mawquf euh, yi day ba pare bari lu muy def def la xam nga loolu bokk na ci yi nga day tax nit ki nekk koo xam ne day da'if ko waaw kooku moo tax euh, <laughs> hmm? kon nag euh, xoolal xoolal xoolal xoolal li lay wan yooyu Seydina Sufyaan ibn Uyayna ci boppam na ne parce que dane <laughs> Euh, kii Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam moo ne damaa dégg Sufyan ibn Uyayna mu ne dama dikkal Ibrahim al-Hajari ndax sëriñam la woon nee na fa dafa ilayya ammat xadiis yi xadiisam yëpp mu jox ma ko fa rahmat hmm? nee na fa rahimtu shaykha ma yërëm ko fa aslahtu lahu kitaabahu ba xool téereem yi mu def xadiisa bi ma ma ma ma ma ma corriger ko fa qultu ma ne ko hada an abdillah ma ne ko lii ci abdallah ibn abi awfa la jóge ci moom la yem wa hada yii nag an nabi sallallahu alayhi wasallam wa hada an omar yii ci omar mooy moom da doon jaxase affaire xam nga ko mel noonu nan lañ mën a waxe ne kooku jóge dëgër na <laughs> waaw waaw wala imam al-Bazzar ne rafa ahadith waqfaha ghay waqfaha ghayr yooyu yëkkati hadith yoo xam ne man naan ko raji rifa la quoi yëkkati katu hadith la waaw waaw ba pare mais al-Fasawi moo ne la ba'sa bihi amul problème imaam ah, al-Hakim nag bu ne gaay liñ ko jame kiiwul loolu ndax ku mel nii moom wax dëgg yàlla imaamu Tirmidhi ci boppam dana yudaafu fil hadith war naa tuddoon nañ ko sànq kii dañ koy doyadil ci hadith ah moo tax daal hmm, hmm, te euh, loolu <laughs> daal affaire yi mooy loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër quoi sawaay dëgërul voilà sawaay dëgërul ci li gën a dëgër euh, même bu dee imaam al-Hakim moom ah, jàpp na ne ah lam yun xamaale yi bi xujja waaye xujja gi am na de waaw koo xam ne nii lay juume ci jàllale yi waaw di yëkkati yii di di di kii yii di jaawale loolu sawaay au final euh, lu yeneen saa salaam wax ak loo ab saxaaba wax yëpp nga jaxase yëpp xam may woo ci dara euh, loolu day xaw a metti nga ne kii moom sawaay garaawul quoi nañu téye ta ta ta dem yëpp kon nii la ko al imaam al Haakim indi léegi xoolal al imaamu al Bayhaqi rahimahullah al imaam al Bayhaqi as-Sunanul Kubra